kon ñu ñëw fi ñu yemoon ci suuratu duxaan fi suñu boroom di wax baada audu billahi min alsheytaani irrajim walaqad najjaynaa bani israila min alcadaabi almuhiin kon muy laaya fanweer wan fanweeru laaya bi di trentième verset bi suñu boroom di wax ne walaqad dëgg-dëgg najjaynaa daldi woon nañuy sowee wala qad dëgg-dëgg najjay naa daldi woon nañuy muccal bani israila ñi nga xam ne ñooy doomi israil yi ci yahuud yi aleyhi wassalaam min al adaabi ci mbugal mu tarma ma nga xam ne moo leen di mbugal ma nga xam ne al muhiin day doyadil ñañ ko teg mu ne min firawna mbugal moomale mooy lan mooy min firawna ca kawaaja nga xamante ni mooy firawna nekkoon buuru ki nga xam ne mooy Égypte innahu moom firawna moo male de kaana nekkoon na aaliyan koo xam ne du doon rëy rëylu di kawe kawelu jombole boppam dina di jaamu keneen ku dul boppam ak ñi nga xamante ne mooy seen yàlla yu caaxaan yi ñu tegoon foofu la Égypte moom nag ku rëy la woon minal musrifiina ba pare bokkoon na nag ci ñi nga xamante ne nii ñooy yàqkat yi ci kaw suuf mu ne wala laqad ixtarnaahum ala ilmin ala alamin ñoom waa banu israil ñoo ñële nag ma daldi muccal ci firawna ñoom nag suñu boroom ne wala qad ixtarnaahum ñoom de tànnoon naa leen ala ilmin ci kaw xam-xam alal aalamiina ci kaw ñi nga xam ne ñooy seen ñooy ñooy mbindee fi seen jamono ndax jamono joo jële ñoom la boroom bi joxoon xam-xam ndax mooy li mu yónni woon ci seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam muy xam-xam bu tukkee ci moom loolu comme ni ñu ko waxoon ci jataay bee ñu génn rek képp koo xam ne li borom bi wàcce moom ki la ci gën a taxaw kooku moo la moo la yëpp xam-xam te moo la raw suñu borom nag da na tànnoon ala ilmin ci kaw xam-xam li taxoon mu tànn leen mooy xam-xam bi nga xam ne moom la wàcce woon sayidina Muusa alayhi salaam ñu nangu koo jële ci moom di ko doxe kon mooy liy màggal nit mooy xam-xam te mooy li nga xam ne xéewal gi gën màgg ku borom bi tabaaraka wa defal jaam loolu képp dong la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan ko ko mu dolli ko comme ni mu ko waxee ci suuratu Taaha moom buñ ci agsee inshaa allahu taala kon nag mu ne wa aataynaahumma daal di leen jox minal aayaati ci sama laaya yi yoo xamante ni ay màndarga comme ya nga xam ne moom la joxoon sayyidina Muusa ibn Imran ca loxoom ba nga xam ne bu ko génnee mu leer nàññ yet wam yoroon waaye it xar bi nga xam ne moom la leen xaral géej gi bi leen Firawna toppee mu ne wa aataynaahum ak li nga xam ne tamit moom la leen jox mu doon wàcc ci tawraat yi ci laaya yi laaya yoo xam ne nag maa fii nekk na ca biir balaa um biin loo xamante ne nii nag mooy ay xéewal la yoo xam ne yu leer nañ yoo xam ne defal naa leen ci ñoo xamante nii doon leen wàcceel sax li nga xam ne moom lañ doon dunde di ko lekk mooy man na ak salwa façon gato yoo yële ak façon lem joo jële nga xam ne moom lañu doon dundee am ñu ne balaa un mubiin tamit day tekki li nga xam ne mooy ak nattu mooy ne laaya yooyu boroom bi tabaaraka wa taala da leen koo defaloon ngir di leen nattu ngir xool ana kan mooy ki nga xam ne mooy sant borom bi azza wa jalla ta topp ko ak kan mooy ki nga xam ne moo koy moy waaye am ñu ne balaa fi ma fiihi balaa un azim mooy nekk na ci mbugal mu tar loolu it am ñu wax loolu ku mel ne imaam al-Farra rahmatullah ngir lan ngir mbugal mu tar ngir ku weddi laaya yoo yële mu ne kantaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ma la fu waxalee nag ñii nii ñëpp nga xam ne jaar nañ fi mbiru Seydina Muusa ak ki nga xamante ne nii mooy mooy Firawna ak ñooñele mu ne nag ñooñu ñoo leen ëppoon doole de du ñooñu ñoo ëppoon doole waa Quraysh mu ne nag gis nga fii laa ñoom inna haawulaa yi ci laaya bi nga xam ne mooy fanweer ak ñeent mu ne inna haula yi gis nga nag sa gaayooyee muy ñi nga xamante ne ñooy waa Quraysh la yaquluuna ñoom daal mooy yiifiru Quraysh yi ñoom daal ñu ngi fi di wax in hiya naan lii daal nekkul illaa mawtatuna lula mooy ne gis nga fii daal bu ñu faatoo dara fii jeex na mooy suñu dee gi nga xam ne mooy benn bi ñu amaata ku dund di nga dee wama nahnu bi munsharin te ñun nag kenn dañu dul dekkil waxtu waay yooyu ma xam nga lu mel nii gisoon nañ ko ci jotaay yee weesu que ne benn ràngeen lañ yor benn mbir boo xam ne moom la ñuy répéter comme ay seku boo leen di wax ñu naan la waaye ana ñu fi jiitu woon suñu maam yeeg suñu bàyyi dekkil leen leen ñu gis. suñu borom moom lay wax nii di ko di ko ndiwaat fii mu ne bu ñu waxee ñu naan dara ñuy daal suñu dund suñu dee gi la rek benn dee lañu am ku dee nag jeex na wama nahnu bi munsharin mooy ne ñoom te ñun nag kenn du ñu dekkil fatu waay waay bu dee yéen nii di yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam ak ñila la bu dee ne li ngeen di wax noonu la demee fatu bi yaa baa indil leen ñu suñu bàyyeek suñu maam yi génn àddina dekkil leen ñu in kuntum saadiqiina nem ndekk ngeen ñoo xam ne way dëggal lañ lii waa Quraysh dañ ko waxoon yonent bi alayhi salaatu benn bés lañ ko woolu comme ni ko al imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi nettalee ci siira bi nga xamante ne nii ñu woolu ko yonent bi alayhi salaatu kontaan yaakaar ne paawu Màkka yi ñoom Utbat ibn Rabi'a Shayba ñoom Abu Jahlin ak gaayoo yële ñoom al Walid ibn al ñoo ko woolu benn bëccëg mu foog ne nag ñii seen xel dafa ñëwaat ba ñuy nangu si lim leen di woo ñu ñëw ñu naan ko waaw di ko laaj ay laaya naan ku indil ñu ay miracle yoo xamante ne ay kawtéef yoo xam ne mooy tax ñu gëm la mu gi sax ñu ne ko bokk na ca lañ ko laaj naan ko defal ñu suñu kenn umpale ko ne màkk gi suñu dëkk bi mooy dëkk bi gina wow ci kaw suuf bari ay xeer dañoo bëggoon nag xeer yi nii nga wax sa boroom ñu daal mu daal di leen soppi ñu nekk loo xam ne nag ay woor lay doon wurus boog bëgg nañ nga dekkil ñu ki nga xamante ne nii mooy suñu maam mi nga xam ne mooy Qusay ibn Kilaab di maamu waa Quraysh mooy Qusay ibn Kilaab boo dekkee nag ba ñu laaj ko ne ko waa yow est-ce que Qusay ndax kat moom Qusay suñu maam joo jële kaana shaykh euh, sidqin ndax moom magum dëgg dëggu dëggu la woon ku ñu xamoon la léegi nag bu dekkee ba ñu ne yow mii dëgg nga ñu door laa gëm suñu boroom nag loolu lay wax nii ne woy ni ñoom faatu loolu lañ na doon wax naan la faatu indi leen ah indi leen bi bàyyi naa dekki leen suñu bàyyi faatu in kuntum saadiqiina ndeem dekki dëgg la mu ne ahum xayrun am qawma tubba mu ne ahum ndax ñoom xayrun ñoo gën aw am xaw qawma tubba ñoom ñoo gën wala boog nitu tubba yi tubbaam yi waxoon nañ ci ay mbiram bi nga xamante ne nii ci laa ci saar yële ñu génnoon wax yi nag bari na ci moo tax liñ ci waxoon loolu lañ ciy doyloo li gënoon a li gën a dëgër daal mooy ne buur la woon ci buuru yaman yi nga xamante ne ñoom pluriel bi lañ naan tababi'a mooy tubba kenn la bu dee ñu bari lañ ñooy tababi'a yi waaye kii mooy tubba nee nañ boroom xam-xam yi am nañu ne ab titre la woon comme ni nga xamante ne nii ku nekkoon buur fële ca Bawol ñu la doon wax teeñ ku nekkoon buur fële ca euh, waa Kajoor ñu lay wax damel yu mel noonu rek ku nekk buur fi nga xamante Égypte ñu naan la Pharaon le pharaon comme loolu la rek mooy ay titre la woon loolu wax la waaye tuba waxoon nañu ko këne moom nit la koo xam ne ku baax la woon moo taxoon sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon wax naan bu leen bu leen ko wax bu leen ko ŋàññ de gisu ngeen ne borom bi moom dafa tudd loo xam ne ŋàññ ay ñoñam ta moom ŋàññ ko moom tubba moomalee am na nag ay nettali yu gudd yoo xamante ne nii moom la ñuy nettali ci tubba moomee waaye loolu bu ngeen ci bëggee lu gën yaatu ngeen dem ci suura ci siyar yi ci téere yi nga xamante ne ñooy wax ci siira yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak li ko jiitu mooy téere yooyu ne le waaye it boo demee ci tafsir ku mel ni tafsir al imam al qurtubi rahmatullahi alayhi daal dina fay yaatal foofule kan mooy tubbaan yi liñ ci waxoon doyoon na walillahi alhamdu wal minna suñu boroom ne waa waa Makka ñi ahum xayrun ndax ñoom ñoo gën am qawmu tubba'in wala ko waa ñoom ñoo ñooñi waa tubba li tax nag boroom bi jox leen ci misaal mooy soriwul woon yaman googu soriwul Makka mu wax leen ne gis nga ñooñu ñoo leen ëppoon doole gi ñoo leen bari ay am am ak man-man te ñooñu ba ñu weddee maa leen mbugal de yéen nag est ce que yaakaar ngeen ne ñoom lañ def ma mbugal leen yéen da ngeen koy def daal te darab leen ci fekk daal yéen daal da ngeen a yéen daal da ngeen am ab jagle bu ngeen am xam am na peuple yoo xam ne nii lañu mel jàpp nañ ne moom liy xew ci àddina bi fépp fu ne moom musiba mën na faa dal ba mu des seenum réew booy wax ñu naan parce que fii daa am ñu baax ñu fi ne mel ni yeneen réew yi ay musiba di am foofu ay yonent newuñu fa wala ay nit ñu baax newuñu fa mooy ne ñun lu ñuy réew yooyu ñu ñuy wax lu bari naan diw ak diw nekk diw yooyu ay yonent quand même ñoo leen gën loolu ñépp a ko xam te kat fi yonent ya ne ay musiba yu rëy ñu nga fay am mbir mi moo tax teguwul foofu te loolu at yu weesu yi ak weer yu weesu yii tax na ñoo xamante ne nii ndax man mii doon naa leen dégg ñu doon wax lu mel noonu ñoom ci seen bopp ku mel noonu moo ma wax ma dégg kenn ma nettaliwul mu ne man de lañ doon wax naan ay Sénégal lii xew fee du fi xew léegi de moom ku ma ko waxati man dootuma ko gëm ndax manifestation yi amoon ba gaay di toj di yàq fu ne mu jàpp ne ah lii de day wane ne kon la xew feneen man na fee xew mooy ne loolu noonu jikko la joo xam ne baaxul gise noonu jàpp ne yow yaa gën ñépp yow daal lu leen neex yàlla moom du leen def dara lool de waa Makka noonu la ñu meloon gis nga kuffaaru Quraysh nii loolu la ñu jàppoon foog ne waa yow ma ne li daloon waa kër yàlla yonent yàlla Nuux Luut Shuayb ñeneen ak ñeneen alayhimu salaatu wasalaam ñun waa Makka moom dara du ñu dal waaye xam nga ne loolu amul ndax mujj gi borom bi waxoon na ci gisoon nañ yawma nattishul batshatal kubra inna muntaqimun bés bi nga xam ne ci lañ leen di jàpp jàpp gu kër gi keroog la ñuy fay ci ñoom mbugal leen mbugal yu tar du teg na leen ko badar <laughs> kay te amaa badar teg du tegu leen fi xiif maral gu tar ba ñuy lekk ay der lu nekk dal leen ba mu ñu xoolee asamaan si yaakaar ne ay ay ay niir la ñuy gis ay ay saxaar la ñuy gis te benn saxaar taxawaaluwul ci asamaan si ndax xiif bopp nag mbir yi loolu la boroom bi dafa bëgg nit nga wàcce sa bopp te bu kenn yaakaar ne boroom bi jomb na laa euh, mbugal bu dee ne yow da def li ñi nga xam ne jotoon na leen mbugal li nga xam ne noonu lañ defoon li am solo mooy wàcce seen bopp tey ñaan boroom bi di def jàmm ci réew yépp bu ko yemale mennum réew ndax sam réew gënul réewu ñeneen ñi fii àddina bi suufu si yàlla la borom bi moo tax buy wax danaan inna ardi wasi'a sama suuf si dafa yaatu ay jaamam la jaam bu ne foo man di ne man faa jaamoo sa borom foofu mooy sa suuf loolu la borom bi tabaaraka wa taala la def kantaali colon yi def di ñu dagge ay ay pàcc pàcc loolu moom borom bi xamul loolu gis nga dawlatul islamiya xilaaf ak l'islam gi dafa doon jóge fële ca Inde ba Espagne foofu yépp ci l'islam la bokkoon benn nit moo ko doon jiite te loolu loolu nag tubaab yi ñëw dagg ñu ñu jàpp ne waaye Sénégal ak Gambie sax ñu jàpp ne bokkuñu yooyu yépp ay caaxaan la suñu borom ne kon ahum xayrun ndax waa Makka ñi ñoo gën a am qawmu tubba wala boog waa kër tubba